kon al imaam al xaafis rahimahullah an-Nawawi ginnaaw bi ñu jeexalee te gisoon buntu bee nga am benn xadis kese la fi indi woon mooy xadis deux cent soixante sept doon wax baabu tahrimi sabdil amwaati bi gayri xaqqin wa maslahatin shar'iyya xadis bi ñu gisoon mu doon xadis mille cinq cent soixante quatre mu ne woon wa an Aysata radiyallahu anha annaha qaalat qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa tasubbu al-amwaat fa innahum qad afdaw ilaa maa qaddamu walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a jël chapitre bu bees buntu bu bees garab gu bees ci toolu ñun ñu sell ñi radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum wa anna bihim wa ja'ala al-jinaan al-'ulaa ma'waahum wa maskanahum muy chapitre deux cent soixante-huit mu ne baabu nahyi buntub tere ñu ngi ci kitaabul umuur almanhi anha téere bi wax mbir yi nga xam dañ koo xaraamu tere aay ko mu ne baabu bundoon na yi tere anil ida ci loraate mu ne qaala allahu taala borom bi nga xam ne moo kawite yéegul nee na walladina yuzuuna almuminina walmuminaati bighayri maktasabu faqad ihtamalu buhtaanan wa isman mubiinan waaw mu ne walladina kon tere yi nga xam ne lañ tere di loraate quoi di nuire nit ñi daa à l'autrui quoi délibérément ci loo xam ne ci tayef quoi koo xamante ne daal moom dund gi dafay nekk ngir polluer la vie de autres yor waan nañam wu affaire bu da bon wax rek mu vilipender la wax la loo xamante ne nii lu ñaaw a ñaaw a ñaaw waaw toog nag di ko bàkkoo nag waaw gaa yi denc yow wala di ci diw de yàq na garab mu ngi kontaan loolu tere goo xam ne dañ koo xaraamal moo di aaya bi nga xam ne waxoon na ci bunt bee ñu génn que ne aaya yi ñu romboon bunt bu ko jiitu mooy même yi wan a dem foofu te mooy chapitre de cent soixante six baabu tahrimi sabbil muslim bi ghayril haqq aaya bi képp tong lu fi indi woon muy suuratul ahzab aaya cinquante huit moo tax duñ ci yàgg qaala allahu taala mu ne liy wane ne xaraamal tere buñ tere ngay loraate yow jullit bi du lor fa mbokk jullit quoi mu ne boroom bi nga xam ne moo kawete yëgul nee na walladina ak gaa yi nga xam ne yuudu na ñooy lor waaw mooy di digal na dig na leen wax ci kaw waxoon na la aaya am na ko jiitu almu'minina di lor way ngëm yàlla yu góor yi wal mu'minaat ak way ngëm yàlla yu jigéen yi bi xayri maktasabu loo xam ne ñoom du ñoo ko fàngu da lay ram neex rek waaw ñu yàq seen der waaw di yàq seen réputation waaye di leen lor waaw di leen tuumaal bi ghayri maktasabu faqad istamalu ñooñ dañ ngaar bàjjoo nañ yenu nañu waaw chargé nañu buhtaanan aw duur bañ leen di leen leen leen tuumaalee ci loo xam ne waxuñu ko la defuñu ko wa isman ak bàkkaar mubiina boo xam ne bu leer nañ la al imaam ginnaaw laay bi nag nga xam ne mooy wàllu wu njëkk mu indi ñaari xadiis la fi indi mais ñaari xadiis yépp Euh, borom bi daa def ne ñooñu yëpp ñaari hadis yëpp gisoon nañ leen wóol li dahil hamdu wal minna ñoo tax buntu bii moom buntu bu gaaw lay doon insha allah muy hadis mille cinq cent soixante cinq mu ne wa an abdillahi ibn amr ibn al-aas radiyallahu anhuma annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadihi walmuhaajiru man hajara maa nahaa Allahu anhu muttafaqun alayhi kon mu indi xadis bi mu ne wa an Abdillah ibn Amr mu ngi jëlee ci Abdallah ibn Amr ibn al-Aas eh, ibn eh, al-Aas ibn Waa'il ibn Waa'il ibn Sahm as-Sahmi muy Abdallah di doomi Amr ibn al-As di sahaaba di doomi sahaaba radiyallahu anhuma annahu qaala nee na qaala rasulullahi mu ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nee na almuslimi ku wommatu mooy kan man ki nga xam ne salima daal dinay mucc almuslimuna way wommatu yi mucc nañ min lisaanihi ci ayu làmmiñam wa yadihi ak ayu loxoom waaw loolu mooy lëkkaale mu suñu bunt bi baabu nahyi anil ida kon yow jullit bi ki wommatul yàlla way gëm yàlla bi lan lañ la digal mooy nanga fexe boo bëggee incarner tour boobu dëgg-dëgg nekk koo xam ne way wommatul ngir yàlla ah ki mucc na na na way jullit ñi nañu mucc ci sa loru nañ ak sa loru loxo wal muhaajiru kanta ki gàddaay man hajara mooy ki gàddaay sori waaw waaw téye boppam ci lan maanaha allahu an ci li yàlla tere bokk na ci yàlla tere ngay lor sa bokki jullit ñi mooy laay biñ jóge léegi mu ne muttafaqun alayhi hadis bi al imam al bukhari ak taalibim al imam muslim abul husayn ñoo ko dañ la hadis bi nag na hadis deux cent mooy chapitre bi nga xam ne chapitre vingt six baabu tahrimi zulmi wal amri bi raddil mazalim foofu lañ ko gisoon waan Amr ibn al-As deux cent onze ibn al-As waan Abdillah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala al-muslimu man salima al-muslimuuna min lisaanihi wa yadihi wal-muhaajiru man hajara maa nahaa Allahu anhu waxoon nañ la boobee na la dina ñëwaat xadiis mille cinq cent soixante cinq mu ngi nii ñëwaat na walillahi alhamdu wal minna kon lépp luñ ci waxoon waxoon nañ ko lëkkaaleem ak bunt bi lenn la mooy baabu nahyi anil iidaa tere bu ñuy tere mooy di loraate yeneen saa salaam melale ni jullit bi mooy ki nga xamante ne moroomi jullitam yi dañoo mucc ci ay loxoom ay loxoom ak làmmiñam làmmiñam ak loxoom kon nag loolu leer na lëkkaale nu bunt bi al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala waroona yow mi di bàyyi mooy boo jotee ci vigier yi da ngay dem ca xadis boobu deux cent onze ci buntu bi ñu wax léegi léegi mu teg ci xadis bu mujj bi mille cinq cent soixante six moom tamit romboon na ñu daal di woon kaa gis walillahil hamdu wal minna al imam mu ne wa anhu radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man ahabba an yuzahzaha an an yuzahzaha an innaari wa yudxila aljanna wa yudxila wa yudxila wa yudxila wa yudxila aljannata falta'tihi maniyyatuhu wa yudxila aljannata falta'tihi maniyyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil aaxir walyati ila nnaasi alladi yuhibbu an yu'taa ilayhi rawaahu muslimun rahimahullah wa huwa ba'du hadiisin tawiilin sabaqa fii baabi taa'ati wulaati al-umuur kon al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullah mu teg ci hadiis bi mu ne waanahu 1566 mu ngi koy jëlee saxaaba bi mu jëlee woon di Abdallah ibn Amr radiyallahu anhuma annahu qaala nee na qaala rasulullah mu ne ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam nee na man ahabba képp koo xam ne bëgg na an yuzahzaha ñu soril ko an naar yi ci safara ëllëg wa yudxalal janna ci ñu dugal ko ajjana fal ta'tihi na ko dikkal maniyatuhu faatoom na ko dikkal buy faatu wa huwa ta mu ngi koy fekk ci xaal bi ci pas-pas bi yu'minu muy gëm billaahi ci yàlla ta'ala wal yawmil aaxir ak bésub taxawaay ba waaw yàlla mi nga xam ne na gëm yàlla te gëm ne bés dina ñëw mu dajeeg moom te fa la jëm wal yati te na dikkal ila naasi na def doxlanteeg nit ñi alladi li nga xam ne yuhibbu moom dongu la bëgg an yutaa ilay lam bëgg ñuy doxlanteeg moom moom ñu bëgg ñu koy traité na traité nit ñi de la même façon waxoon nañ la bala ngay loolu xadis yooyu dañoo simple mooy ci comprendre ko mais jëkk ko bu boobaa sa bakkan taxaw ak sa yeneen lu tax yow li nga bëggal sa bopp doo ko bëggal ñeneen walla iyaazu billaah mooy bala ngaa wax kenn dara wala ngay jëflanteeg moom dara jëlal mel ni yaa ne woon place waaw nga xool bu dee ne loo xam ne yow gërëmoon nga bu dee nit ku doon doxlante jëflanteeg yow jëflanteeg yow noonu wala mu wax ak yow noonu. bu dee gërëm nga nga door a wax lool bu dee nag gërëmoo bu ko wax loolu wax mu ne lii nag rawahu muslim al imam abul husayn muslim ibn al hajjaj moo ko soloo wa huwa mu ne lool ba'du hadith lenn la ci hadith tawilin bu gudd boo xam ne sabaqa romboon na fii baa bi ci buntu ta'ati wulaatul umur topp ñi nga xam ne ñoom lañ mooy les dirigeants ñi nga xam ne ñoo méngoo mbir julli ñi foofu romboon na muy hadith six lañ ko gise woon chapitre quatre-vingts baabu wujuubi taa'ati wulaati al-umuur fi ghayri ma'siyatin wa tahriimi taa'atihim fil ma'siya voilà hadith bu gudd la woon moom ne woon wa an Abdillah ibn Amr radiyallahu ta'ala anhuma annahu qaala kunna ma'a rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi safar waaw mu ne fa nazalna manzilan fa minna man yuslihu khibaa'ahu wa minna man yantadil wa minna man huwa fi jasharihi isnada munadi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam as-salatu jami'a fajtama'na ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa qala innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alayhi an yadulla ummatahu ala khayrin ala khayri ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum sharra ma ya'lamuhu lahum wa inna ummatakum hadhihi ju'ila 'afiyatuha fi awwaliha wa sayusibu akhiraha bala'un wa umurun tunkirunaha wa taji'u fitanun yuraqiqu ba'duha ba'dan wa taji'u al-fitnatu fa yaqulu al-mu'min hadhihi muhlak muhlaka muhlikati thumma tankashif wa taji'u al-fitnatu fa yaqulu al-mu'min hadhihi hadhihi faman ahabba an yuzahzaha 'ani an-nari wa yudkhala al-janna falta'tihi maniyyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir walyati ila nnaasi alladi yuhibbu an yutaa ilayhi wa man baaya'a imaaman fa a'taahu safqata yadihi wa thamarata qalbihi falyut'imhu in istata'a fa in jaa'a aaxar yunaazi'uhu fadribu 'unuqa al-aaxar rawaahu muslim ak lam ci waxoon foofu lañ ko gisoon moo tax lépp loo xamante ne war nañ ko ci wax da ngay delluwaat ca xadis boobu ba ci la gënoon a gudde ci la gënoon a yaatoo walillahi alhamdu wal minna mooy lëkkaaleem ak fii mooy yeneen saa salaam li ak suñu bunt bi mooy côté bi mu wax ci xadis wa eh, képp ko waman ahabban yuzahzaha képp ko bëgg ñu sori la safara dugal la àjjana mooy faman zuhziha 'anil naar wa udkhila al janna faqad faaz borom bi ñooñ mën ne ñoo taxe boo bëggee ci ñoon képp ku ñu sotti safara dugal la àjjana koog yaa ci taxe ëllëg boo bëggee bokk ci ñuy réussir lan na def mooy lii bu la safaatu di dikkal daal na fekk yow ngëm yàlla na nekk ak boo amul ngëm yàlla de toute façon mënoo taxe nga bés nga gëm bés pénc te ngay dikkal lool mooy sa digganteeg sa xol li ngay sa digganteeg sa borom iman billah nga xam ne mooy asaas mooy li nga xam ne fondement mooy kenoy lépp waaye nag yàlla indiwala ci désert daa am ñoo nekkal muy mbindeef yi nga nekkal wal yati ila nas del traité nit ñi di leen dikkal alladi li nga xam ne yu moom nga bëggoon am yiwtaay lay ñu koy koy dikkeel mooy di doxalanteeg yow noone comme que yow lu baax rek la nit di bëggal boppam ñu doxalanteeg moom noonee kon del doxalanteeg sa mbokk yi li nga xam ne mooy lu baax léegi kon loolu mooy lii kon mooy bu leen lor bëggoo ku lay lor loolu la kon bu leen lor wallahu taala a'lam al-imam al-hafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala waaw léegi nag mu dugg ci beneen chapitre muy chapitre bi nga xam ne moom la ñuy wax chapitre deux cent mu ne baabu nahyi an at-tabaghudi wa at-taqatu'i tadaabur waaw mu ne buntu chapitre deux cent soixante ak juróom benn fukk ak juróom ñeent mu ne baabu buntu an nahyi xaraamal gu ñu xaraamal waaw du ay nahyu loo xam ne mooy bon xam naa bon nahyu googu tere googu c'est pas grave quoi non si c'est grave non dafa xaraam la ah non dafa xaraam lool lool la <laughs> waaw lool dafa xarom ne qad xarumat kon loolu la euh, mu ne baabu kon buntu waaw baabu lii buntu la boo xamante ne nii anna yi di wane tere anit tabaghud ci bañante waaw al baxd al bughd waaw bañ bañ yow mii ma la bañee loolu gis ñoo xam ne ñoom dañu feebar noonu la ñuy waxe quoi <laughs> man moom dama koo bañ moom waaw mooy bañante la tabaaxut mooy loo xam ne lu ñuy defante la waaw mooy tafaawul la tere gi nga xam ne jullit ñi nga xam borom bi na ne woon islaax leen seen diggante yéen eh, te moom lay indi yéen nga ñëw di bañante quoi ngay def loo xam ne day waral ak bañante seen diggante waaw mun a wat taqaatoo ak dogoo waaw ñu dogoo bokkatuñ mel ni ñoo xamante ne ñii ay ennemis internationaux lañ ñoo xam ne ñooy taxawaalu laa wax ku ci nekk bëggaloo sa moroomu kuy def déedéet déedéet déedéet lu dul yaa ngi ko ëmbal safara suy yuy ajji ajji sa waay yuy jëf ci sa xol waaw dogan dogoo bokkuñ mel ni borom bi boolewu dara nga gis ñu koy revendiquer ñi gën a ñàkk bopp moom ah ne waaye sax bu ma ko kenn wax waaw boo dee woon sax képp ku ma ko wax baalu ma la ko ku ma ko yëgal baalul ma ko <laughs> te kat ñoo xam ne waxuma la doo ñooy bokk <laughs> kii tudd Isa <laughs> waaw wala ñoo bokk baay wala ñoo bokk ndey wala ay doomi baay lañ ay nàngam yu mel noonu mooy ñoo xam ne ci wàllu deret rek dañoo jege mais ñu bañante bañante goo xamante ni nii baax na ba kenn ci lu ko xew keneen ki du ko yëg lu dul ci euh, wewu bëy la koy yëge mooy bu ko da koy for noonu waaw baax na ba numéro da koy passé ku nekk nag ci ñoom di jaay fulla am ñu lay ruux côté bu nekk ak seytaane yi nga xam ne ñoo la dar di la gën a dëgëral waaw bo xamoo wala ñàkk fayda de waaw waaw xamul ne yaay magam nanguwul sa kilifteef kii lan la nag bés bu ngi koy kii nag ma xam ne nag ah, la ma la xame woon nag ah yow nag nangam wal iyaazu billaah saytaane la kooku di la wax loolu yow ajaa na koy saytaane la mu ngi dee gina soreel sa bokk yi waaw Seydi Alxaaji Abdul Aziz ibn Malik ibn Alxaaji Malik ibn Usmaan alayhim ridwaanu rahiimu rahmaan waaw wax di yor leen jikkoy puso ta bañ yor jikkoy paaka parce que paaka fu mu fekk paaka fu mu jóge daa fekk ñaar lu ànd mu bëgg leen a dox puso nag fu mu jóge mooy daa fekk loo xam ne dafa taqale ko mu fexe leen rabbaat boole leen yor leen jikkooy puso nag te bañ a yor jikkooy paaka te kii nag jikkooy paaka la yor waaw day yàq sa digganteeg sa mbokk yi dina gën a sori la ñoom kon baabu buntu waaw bi nga xamante ni an nax yi tere amit di ci bañante wat taqaatoy ak dogoo wat tadaabur ak wanante gannaaw waaw bu demee kili koro nga jaar beneen côté ba eh, ko kay fipp fu mu jaar yal na bu fasaa ngelaw jaar wal iyaazu billah sotti leen ma ndox foofu ay way maa naroon a toskare waaye bu ma andoon bu ma daje woon ak moom laaje <laughs> da am ñoo xam ne billahi <laughs> ferenkulaay ci seen xol yi di leen def loo waaw wal iyaazu billah imaam noonu la tuddee bunt bi léegi nag mu tudd mu dugg ci wàllu laaya yi ginnaaw laata muy dugg ci wàllu xadiis yi mu ne qaala allahu taala innama almuminuuna ixwa waaw mu ne qaala allahu taala borom bi nga xamante ne moo kawete yéegul nee na innama almuminuuna dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg way ngëm yàlla yu dong dong képp képp ixwa ñoom ñooy mbokk allahu akbar waaw te suuratul xujuraat loolu rek la ci imaam indi mais aaya bi xam nga ne aaya bi du loolu kese waaw borom bi dane innamal mu'minuuna ixwatun fa aslihu bayna axawaykum wattaqullaha la'allakum turhamuun voilà ak yam patere yëpp di wane ngir rek wa aslihu boog yaa ayyuhal laziina aamanuu laa yasxar qawmun min qawmin azaa an yakuunuu asaa an yakunu xayran minhum asaa an yakunu xayran minhum wala nisaa'un min nisaa'in asaa an yakunna xayran minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqaab bi'sal ismul fusuuqu ba'dal iimaan wa man lam yatub fa ulaa'ika humu zaalimuun ba yim teg yooyu yëpp ngir di rafetal diggante yi ngir bañ diggante yi yàqu mu ne innamal mu'minuuna ixwa dëgg dëgg way ngëm yàlla yi dong ixwa ñooy ay mbokk waaw bés bu ngeen fi xullee nag ba ay yéeféer ci seen sàggante yéen càggante gu jóge ci yéen julli ñi tax ñu am porox ndollu seen biir ba diviser leen ak mu ñu ko mën defe par des frontières par yu ngeen yor alors que loolu lépp borom waxoon na loolu kenn lu ci xame ki gën a ku gënul waaw waaw xanaa ci aaya boobu la wax ne ginnaaw bi mu paree liñ doon wax sànq yaa yu la di naa moj tani bu kasiiram mi na vanni la ci te loolu lépp ngir bañ diggante yi di yàqu ba mu paree ci loolu lépp aaya boobu yaa ayyuhan naasu inna xalaqnaakum min dhakarin wa unthaa وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير ay crise xanaa borom bi ginnaaw bi waxee lii lépp mu bëgg laa xam lool xamal la lu leer que ni yéen nit ñi ñoo leen bind ci góor ak jigéen kon nit manula gën nit parce que man góor laa moom muy jigéen kon maa ko gën wala man jigéen laa maa gën góor gi déedéet gënaate moroom la jóge ko wajaal naa ko ma def leen shu'uban ay waaso kon bokk ci pàcc bi waru la tax nga ne yaa gën cee déedéet ndax ci bee laa bokk wa qabaa'ila ay ay waaw loolu it manoo ci gën parce que man tuy bi sàngam laa bokk rek maa gën déedéet loolu borom bi neen lii lépp lu tax ma def ko li ta'aarafu ngir ngeen ràññante xamante xam ku nekk di gis xoolal rek borom bi al musarrif mi nga xam ne mooy soppate ko ci jaamam yi ku ko neex kii mu melal la nii kii mu melal la nii kii mu boole la fee kii mu boole la fële waaw bu ngeen xamee lool nag alhamdulilah yëg leen ne inna akramakum ki gën a tedd inda allah ci yéen fa yàlla nag atqaakum mooy ki gën a ragal yàlla moom moom léeg-léeg am na ñoo xam ne li ëpp mooy ka ëpp xalaat wala ka nga xam ne moom lañ naan moom juddu bu rëy moo atqa ca nit ña mais loolu balance nit ñi la loolu tekkiwul dara waaw loolu dëggu dëgg demewul noonu voilà inna allah yëgleen na borom bi nag alimun aji xamaakoon la xabirun mooy ki biñ kumpa mooy ki nga xam ne dara nëbbuwul ci moom kon mooy yooyu yeneen borom bi da koo wax aaya yooyu ngir jullit ñi di raffermir diggante seen bokkooy seen mu dëgër ñu bañ kee may porox ndollu saytaane ak ñoom seeni bakkan yi nga xam ne léeg-léeg moom mooy tëb waaw ndax égoïste guñ égoïste kon nag innamal mu'minuuna ixwa fa aslihu yiwénal leen bayna axawaykum seen diggante mbokkoo yi te ngeen teet yàlla ci lépp lu ngeen di jëflanteeg seen mbokk yi la'allakum bu ngeen koy def rek na borom bi dina leen yërëm kan ci ñun moo bëggul yërëm borom bi yërëmadee borom bi ah te ñun ñëpp ko bëgg kon nag mooy rafetalal sa digganteeg sa mbokkoo yi waaw lépp loo xam ne yiw la boo leen mën a bijjil nga ko def ko te di ko dox di ko fexe waaye lépp luy lor nga fexe bu mu jóge ci yow di dem ci ñoom te lépp lor guñ la teg yow nga muñ ko te yàlla tax lii la jeex na loolu mooy rafetal leen seen diggante kon mu ngi noonu kon lii day wane ne kon yow ki ñu la wax nga def lool ay mbokkoo ngeen te ay seetu ngeen waaw lu takk fii moo takk fee xam nga ne kooku kon kay kooku du place koo xamante ne nii dañ lay may ngay bañanteeg moom di dogoog moom di wanante gannaaw mu ne wa qaala ta'ala waaw moo indi beneen aaya moom al imaamu alxafizu an-Nawawi rahimahullah mu ne borom bi nga xam ne moom moo kawete yéegudde nee na mu ne adillatin ala almuminina aizzatin ala alkafirin muy ayatul maida ba aya cinquante quatre bon da ngay gis ne imam euh, day jël rek li nga xam ne moo ko ci soxal waaye laay ginnaa gudd lool sinon borom bi na ne woon yaa ayyuha alladhina amanu man yartadda minkum an diinihi فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم zaalika fadlullahi yu'tiihi man yashaa wallaahu waasi'un aliim voilà mooy dana woon yaa ayyuhal ladiina aamanu yéen ñi nga xam ne yéen a gëm te dëggal man yartadda képp koo xam ne dellu na minkum ci yéen an diinihi diineen jii mu nekkoon di lislaam dem ba mu neex ko àddina jay ko wala waa àddina wala bakkanam wala leneen ay intérêt ni muy topp wala intérêt ñeneen wala leneen ba tax mu génn ci diine ji soobu win wii tëralin wii ñu ma teg Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam na la leer na fa sawfa yati llahu bi qawm boroom bi xëel séef na te lu muy def la day indi ci ay nit ñoo xam ne moom ñoom duñ mel ni ñoo ñee di génn nekk ci diina ji di génnaan ñoom nan la ñu meloo nan la leen boroom bi tëgg te noonu lañ mel yuhibbuhum ñoom borom bi da leen di sopp loolu moo njëkk sopp borom bi bala ngaa sopp borom bi daa fekk moo la sopp ba pare ba pare may la li tax nga sopp ko yuhibbuhuma xam ne borom bi daleen di sopp wa yuhibbuna après ñu sopp ko voilà azillatin te ñoom loolu mooy ci digganteeg seen borom loolu nag moo leen di yóbbu sopp wa cofeelug yàlla goo gee moo leen di yóbbu azillatin ala al mu'minin ñu torox wàcc mooy ñu wàcc seen bopp nooy wàcc seen bopp alal mu'miniin ci way gëm yàlla yi du ñu nekkee ci di jaay ay walla ñoom yi buñ demee ci yéefar yi di jaay le le boy de service walla iyaazu billaah déedéet waaw déedéet ñoom adillatin dañoo wàcc seen bopp alal mu'miniin ci kaw jullit ñi moo xam ndoom ba tànk sax buñ ko amee boo leen gisee da ngay foog ne kii nii xanaa jiitawul lii xanaa du mooy kilifa gi waaw ci kanamu jullit ñi day woyof waaye a'izzatin ku dëgër lay doon ku ci kaw yéefar waaw yéefér yi nga xam ne ñoo méritoog tar moom day tar ci ñoom waaw yujaahiduna fillah fi sabilillah dañuy jihaad waaw di julli seen dayot coono dañuy xare ci yoonu yàlla bu laajee yulli dayot coono ci wàllu alal ñu def ko moo tax yujaahiduna bi amwaalihim wa anfusihim waaye seen bakkan bu ko laajee tamit ñu joxe ko te yàlla tax wala yaxaafu na yi gis nga yàlla miñ gëm te tax ñu ñuy yëngoo ko teg ragaluñ ci law mata laa im aji ŋaññaate aji ŋaññaate ku man di doon ñiy toro xalaate di joxe de sobriquet alhamdulillah nga xam ne am na ñoo xam ne bu ñu leen koy jox ñuy ñuy arrêté liñ doon def eh, xuuf si kim bi parce que eh, gaa bañ leen ne yit moom da ngeen di niroog ñoom sàngam mu xuufee eh, déedéet ñoom faalewuñ yooyu sunna la ñuy doxal yeneen taasam la ñuy roy lii nekkee képp ku leen ciy mere na nga mere képp kuy wax say wax yu ñaaw faalewuñ lool ragaluñu ko conséquence yi jóge mu ne zaalika gis nga nag nii nii nii ñu mel nii ak ñii ñooñu borom bi tànn leen ñii fadlullah ngëneelu yàlla la yow kii ci ma yeesaa moo koy jox ku ko so borom bi ñu ngi lay ñaan waaw ci sa dëkk bu bu bu al mahrusa al al baldat al mahrusa makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima nga may ni ñun ñëpp ku déglu di topp xadiis yi Riyaadu Saalihiin ak ñi nga xam ne sax jotuñu koo déglu waaye gëm nañu yonent bi alayhi salaam moo xam ni ngi dund moo xam génn nañ àddina ba àddina bi tukki yal nag leena may ci ngëneelu gi yàlla gi nga xam ne yaa koy jox ku ko soob yal nag ñu ko may ñun ñëpp waaw wallahu te borom bi waasi'un ku yaatu la alim aji xamaa kon la waaw kon nag mu ngi noonu la quoi lii la léegi lëkkaale moom buntu bi leer mooy yow kii <laughs> nii la daa bokk ci ñi nga xam ne mooy ngëm yàlla woy ngëm yàlla nii ñaw adillatin ala al mu'minin a'izzatin ala al kafirin dañuy wàcc seen bopp ci way ngëm yàlla yi ci seen kanam du ñëw di leen jaay parce que am naa benn pouvoir bu ma yor c'est moi monsieur le maire di ngeen ko yëg que ne voilà wan leen ne maa ko yor maa yor loolu police laa di ñaa leen wan déedéet dañuy wàcc ci ñoom lu ñu seen ndomba tànk kawe kawe bu ñuy jëflanteeg seen mbokk julli bi waaw dañuy am sax kersa ndeysaan xam ne lii jaamu yàlla borom bi moo leen teg fii ñu féete ñi kaw am yu ñu leen war a defal di xool nag nan la ñuy doxale li yabluwakum ayyukum ahsanu amala moo am ana kat moo gën a rafetal jëf waaw te nga xam ne lii ma fi newee jaamu yàlla la leen jëflanteeg ñi ci lu rafet ñu wàcc seen bopp ci ñoom duñ leen gëdd di leen yuuxu di leen lor ci loo xam ne sàkku damul benn ak bu bu tax ñu war leen koo waaw waaye nag bu dee ci yéeféer yi nag ñu tax ci ñoom waaye wal iyaazu billaah am na ñoo xam ne ci ñun lii lañ mel mooy contraire bi lañ mel bu dee yéeféer yi dañuy nooy ci ñoom buñ gisee jullit ñànga ko seen xar kanam yi waaw bu ñuy dugg fenn ñu gis koo xam ne xam nañ ne kii moom yéeféer la téye leen bunt bi di jàll ngir ñoom ñu ñëw jàll ñu romb merci lii wag lii buñ gisee koo xam ne dañuy gis ne kii jullit la téye leen bunt bi ñoom ñu ñëw romb duñ ko xool fël bunt bi romb noonu mel ni aw xeer lañ romb loolu mooy loolu mooy lii wala iyaadu ki nga xam ne noonu lay doxalee ci ci yu ndaw yooyu kooku imaginer bu yoroon pouvoir nan lay doxalee nan lay doxalee aslahanallah yal nañu borom bi yéwénal al imam al hafiz an-Nawawi suratul maida la aya quarante-cinq ah, aya boobu mu ndi aya bu mujj mu ne wa qala ta'ala muhammadur rasulullah walladhina ma'ahu wa shidd ashiddaa'u 'ala al-kuffaari ruhamaa'u baynahum voilà waaw suuratul Fath aaya vingt-neuf mu ne Muhammadur Rasulullah mu ne Seydina Muhammad de mooy ndawal Yàlla sallallahu alayhi wa sallam walladiina ma'ahu ak ñi nga xamante ne nii ñoo àndoon ak moom kaay ma wax leen nan lañ meloon képp ku leen wax lu wuteeg lii alxuraan moom moom la ñuy déggal wala déet mooy waxul lu am nii lañ meloon mooy lan ñoom dañu ne woon ñoo xam ne ashiddaa'u alal kuffaar waaw dañoo daloo dañoo taxoon ci yéefir yi waaw yéefir yi laaj ko ñoom Abu Sufyaan <laughs> nee na ka ma fekk moom mu gën a bon ci ñun gën a ñoo mere gi ñoo mooy Omar karagu sol xol xoday bi ba ba yàqee yëf yi ñëw Médine yeneen su jigéen saa saa faalewu ko dem Seydina Abu Abu Bakar faalewu ko dem Seydina Omar fa mu wax ko moom moom gën a taral ci moom ñëpp dem di Seydina Ali mu wax ko ne ko defal loo xam ne yaay sayyidu Banu Kinaana génnal ci biir nga wax nit ñi ci kaw nga Quraysh na ko yow Ali da la doon faw yow Abu Sufyaan naan ah, moo ci tane yow ko dala doon fooy quoi a'uuzu billah mu ne kon euh, euh, euh, mu ne Muhammadu Rasulullah waaw mu ne Muhammad Seydina Muhammad ki nga xam ne moo ëpp ay melo yu rafet yu ñu koy tagge te moom la borom bi gën a tagge ci nit ñi Allahu akbar waaw te moom la gën a sant alayhi salaatu wassalaam Rasulullah mooy ndawal yàlla moom la yàlla yoor ci jaab yi waaw Allahu akbar walladiina ma'ahu ñi nga xamante ne nii ñoo ànd ak ñoom nii lañ mel ashiddaa'u dañoo tara alal kuffaar ci yéefe yi ruhamaa yéeramante baynahum seen diggante waaw moo tax duñu lorante waaw loolu la ci ak tay ci maa tay xam naa ne kii mat lor ko maa tay voilà kon baabu nahyi an tabaawu ci bañante ki nga xam ne da ngeen ruhamaa yéeramante seen diggante lool di ngeen bañante di ngeen dogoo taqaaton di ngeen tadaabur déedéet voilà kon aaya yaa ngoogu dañu incité ci di wan ne loolu dafa xaraam li ñu digal mooy lii bëggante soppante ah wàcce suñu laaf ci suñu kañamu bindi euh, jullit ñi euh, bokk jullit ñi loolu mooy li nga xam ne moom lañu suñu borom digal loolu la ñu yeneen saa saam jàngal léegi al imam foofu la ñuy yem tey ci wàllu aay euh, bii di ñëw mu dugg ci wàllu xadiis yi ñaari xadiis nag la fi indi